لنا رشدا بفضلك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki soppe yi ci yàlla ak yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu nuyoo lislaam muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu di ñaan jàmm yàlla ak xéewalam ak yarangaam yal na ko yàlla wàcce ci yéen yépp yàlla yàlla nangul ñu nangul leen jéggal ñu jéggal leen safar ñu safar leen di jaaji nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam sunu weeru koor ji ñu jublu yàlla na yàlla barkeel ko yàlla na yàlla nangu ko yàlla na yàlla nangu yi yëpp yi ci def yëpp ak yitte yëpp di jaaji nabiyina umorana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam di ziyaara bu baax waa koñ bi yëpp di baalu ak yëpp di ñaan yàlla yàlla ñu yàlla boole baal di nuyu bu ci yëpp di ko tàmbalee ci sunu mbokk Papa Latif Mbaye tabarakallahu ak ñu mu ànd liggéey bi yëpp ak fa tabarakallahu sëñ Basiru Caam ñi nga xamante ni moo tax ñu ñëw fii di jaar ci moom di nuyuwaale ay waajuram ak ay mbokkam ak xaritam yi nga xamante ni yëpp ñoo ngi ànd ak moom ci bés bi ak jotaay bi ak yëngu yi yal na yàlla barke yëpp na jina Muhammadin sallallahu alayhi wa su ko defee fa comme niñ ko yéene woon def ak niñ ko programmé woon def rek ca li di ñaan yàlla moom mi nga xamante ni mooy borom tawfiq ak najaax yàlla ñu ci jubbali ba lépp yëwit ba lépp jaar fa jaar wala mu raw ko sax di jaay na jina Mawlana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mel ni tabarakallahu euh, keroog waxtaanoon nañu ci euh, njariñam yéene euh, ginnaaw ba ñu waxtaane woon ci gendarmerie ci place bi nga xamante ni mooy place yéene te muy xol di am daraja ak dayo ak maqaam ak cër bu rëy ndax yàlla nee na sama asamaan bii ak sama suuf sii benn ci bërëb yooyu xajuma ci waaye xaj naa ci xolu sama jaam bu ma gëm yàlla nee xaj naa ci xolu sama jaam bu ma gëm waram ak jullit xolam warta am commencement warta am fin ndax yàlla amul commencement amul fin te comme yàlla rek wax na ni boobu xaj na ca place boobu kon amatul limite waaw moom laa leen doon ne leen loo mën ci lu baax rek sol leen ko seen biir xol te bu leen nangu lu doon ni teg suuf ci lu safaanu di ci am place ndax yàlla li nga xamante ni wax na ni asamaanam fii ak suufam fii euh, dara mënu ko ci continuer waaye nee na xaj na ci xolu jullit bu gëm exemple kon ñu war a defar xol yi bu baax yii yëpp nag dafa bokk ci yii defar xol yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ñu waxoon nañu weeru koor bi ak yëngatu ak entraînement la bi maanaam waaye ak examen la ak concours la ak essai la ak test la waaye biñ ci génnee benn diplôme kese la ñuy war a dé war a délivrer nit ñi mooy diplôme ragal yàlla te yeneen ci bi nee na ak taqwa haahuna ak taqwa daal di joxoon jëmmam bi ragal yàlla nee na fii mooy bërëbam mahallu taqwa palaasu taqwa mooy xol wala du nit ñi di xëncoo di raxas seeni cër ak seeni jëmm ngir mu set di ko parfumé ngir ñeneen seen xet dafa neex yow bu dee nga dawal nga raxasi sa xol dawal nga raxasi sa xol ndax sa xol boobu moo lay may connexion ak yàlla ginnaaw loolu soo dee tamit sa xol boobu mooy sax di dund yaram bi su dee xol ba moom du dee yawmal qiyaam yàlla nee na yawma laa yanfa'u maalun wala banuuna illaa man ata allaha bi qalbin saliim bi qalbin saliim waaw yawmal qiyaam kenn du ca texe lu dul ki nga xamante ni ñëw na fa kanamu yàlla waaye dossier buñ ko ubbee fekk nañ ca moom mu am xol bu set xol bu set wicc xol bu set wicc ci lépp lu bon ci lépp lu yiw ci lépp luy bokkaale yàlla ci lépp luy mooy yàlla xol bu laab xol bu rafet xol bu ñu xacc xol bu ñu fóot yàlla moom rekk lay xool ci jëmm doomu aadama bi loolu moo tax sofiyanke yi di wax ne xol ñett la alquran noonu lañ koy jiyee qalbun mayitun ak xol qalbun maridun ak qalbun salimun waaw yii mooy ñetti xol yi am waaw ñu mandargale ko ci euh, ci ci maska yi ci maska yi xam nga dafa am lu ñuy wax fatha benn baar lay doon am lu ñuy wax damma am lu ñuy wax sukuun sukun ron la xol yu dee yi moom la ñuy màndargalee sukun xol yu feebar yi moom la ñuy màndargalee damma mooy u mooy joxe la son u nii lañ koy def gis nga ñaari baar la waaw kon soo jëlee baar bii dëkk ko day mujj nekk fatxa compa soo ko lemee ba ñaari buu yi bii buu nekk bii bii bu nekk bu bi nekk fii nekkatul léegi rectangle léegi tey lii droite lay doon ma nga mooy borom xol yu feebar yi suñ leen saafara suñ dajee fakkatu xol yi seen xol yi day mujj nekk ligne droite waaye dootul nekk rectangle mu def ñi nga xamante ne ñoom ay ligne droite lan mooy xolu xol yu wér yi mooy xolu fatxa yi ay yàlla nañu yàlla defal yàlla nañu yàlla saafara yàlla yàlla dundal suñuy xol bu dee dafa dee jaahi nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kon yoon waa ngoog keroog ñu mujj dem ci waxtaan ba wax ne ah, yàlla nee nañu ci suratul araq yi suratul araq yàlla wax nañu ca jeexitalu aaya ba li taxoon mu wax yonent bi ne ko iqra xam nga début ba dana ko iqra te yéen ñëpp xam ngeen ni iqra mooy aaya bi njëkk a wàcc ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa loolu moo tax il faut di am il mbooloo yi di am il faut yi di am il faut yi di am il faut que waaraat yi ñàkk loolu mooy mission première bu sayyidina Muhammad mooy jàngale moom yonent bi kenn moom daloo jàng c'est pas possible il faut ngay jàng te njàng mi warul nekk ci ay moment wala ci ay circonstance min al mah min al mahdi ila al lahdi moo ngoog bi nga juddul ci sa berceau ngay commencé di jàng ba keroog ngay faatu amul limite amul commencement da ngay jàng rek parce que jàngal jàngal waaw gis jàngal ndekete benn objectif kese la am mooy moom ca fin ba ci ca jeexitalu saar ba mooy lan was judd ah waqtarib was judd waqtarib jàngal ngir nga xam ma soo ma xamee di ma sujjóotal par force dégg soo ma xamee di sujjóotal man yàlla te soo ma sujjóotalee di ma te gis nga ordre boobu yàlla jox ko woon jaay waa ji la ko joxoon waa ji mooy Seydina Muhammad waxul wasjudu am na alquran am na wasjudu am na waaye fii wasjud la wax yeneen ji bi lay waxal directement ca début ba lu mu ko waxoon waxul iqra'u wala iqra'i wala ma ngoog wala ma ngoog waaye dana Seydina Muhammad yow jàngal soo jàngee di nga xam soo xamee di nga sukk soo sukkee doo def lu dul sujjóot te doo sujjóotee nag mooy fàtte nga sa bopp ku yëgatoo nii am nga dara xam nga dara mën nga dara jege nga ma soo ma jegee ma may la dayta yàlla ñu yàlla jegal boppam yàlla nañu yàlla may yàlla nañu yàlla defar waaxeer baatin bi jaabi nabina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu moo tax ma waxaat leen ne leen alquran dafa sew dafa garaaw yàlla lu muy wax ak yonent bi rek am na yonent bi am na ay cërëm yu nekk ci biir yoo xamante ni bi muy wax ak yonent bi rek cërëm yi feeñ la keroog feeñal naa ko keroog feeñal naa leen ko man leen yàlla dafa wax ne ku ma bëgg a jege yow Muhammad doo ma bëgg a jege sujjóotal waa léegi ma ne leen waa léegi yàlla moom ku ko bëgg a jege da ngay sujjóot waa Muhammad moom ku ko bëgg a jege nooy def ngeen ne ma lan allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم yàlla ku ko bëgg a jege da ngay sujjóot yonent bi ku ko bëgg a jege da ci moom julli ci yonent bi mooy sujjóotal ko waaye yonent bi kenn du ko sujjóotal waaw loolu moo tax ngay julli ci moom sallallahu alayhi wa waaw soo jullee ci moom rek jege nga ko soo ko jegee dégg ma soo ko jegee ah sa ngëm yàlla yokku waaw déedéet yonent bi sax soo ko jegee déedéet da sopp waaw waaw bul tëb loolu ëpp naa def ëpp naa def wallahi da bëgg wala ñu da bëgg yeneen bi soo ko soo ko soo jullee ci moom jege ko soo ko jegee da ngay bëgg automatique la wax naa la ne yàlla soo jàngee xam ko soo ko xamee da ngay bi soo da soo ko jegee da sopp soo ko soppee da nga koy bëgg soo ko bëggee da koy roy ku bëgg roy ko ku bëgg roy ko xanaa gisoo leen laaj bi mooy ni muy doxee. ku bëgg rey ko ku bëgg rey ko moo tax mag ñi bii gars yi di def seen bagage yi kii déedéet dañuy fexe rek yow ba nga sopp leen watu ni ñuy watoo toogee ni ñuy toogee def ni ñuy defee di mer ni ñuy meree di kontaan ni ñuy kontaanee di wax ni ñuy waxee te doo ko yëg sax yaa ngi koy rey te xamoo ko xam nga léeg-léeg nga gis ñu soof fekk waa toppandoo nit ba nar a daal di toppandoo nit teg ci lunette jël kii teg ci kanam di gis lii dégg coxal rek la coxal la bu koy def lu bëri nit koo so roy ko koo sopp roy ko moo tax man la xayrul bëri di sallallahu alayhi wa sallam soo jullee ci moom jege ko soo ko jegee sopp ko soo ko soppee dañ koy roy soo ko royee sa ngëm yàlla yokk sa ngëm su yokkoo sa jaamu yàlla yokk sa jaamu yàlla su yokkoo. nga daal di jege yàlla dégg nga yàlla na ci yàlla defal gis nga yoon yi ñaar yooyu yëpp ay yoon la benn dafa gàtt parce que yàlla Muhammad moo ko moom mhm. moom yàlla directement wala ci moom waaye nag bu moom la ngay jaar ci moom aha am na yeneen yu nooy yu neex yoo xamante ni da ngay jaar da koy atténuer da koy adoucir da koy da koy amortir ok. dem bàngo mais amul tuut góor ñu dóor la bal soo ko jàppee nii day dugg ci biir gaa yi da doole ji wàññeeku nga jàpp ko léeg-léeg ñu dóor ñu centré la bal soo ko bàyyee mu dal sa tànk musiba am da nga koy da ko mu ñëw nga wàcc ko ndànk léeg-léeg nga bal buy daw waaw planifié waaw nga nga nga wàcc ko. wallaay loolu léeg-léeg dafay dafay dafay neex yaakaar naa te nga gis yoo xamante ni bal buy daw ci vitesse boo xamante ni nga gis nga gis nga gis kan la sax ah maxu wala waaw wàcce ko mu mel ni cent degré bu ñu jël léegi mu set buy di gaal waaw noonu la daf koy amortir waaw mooy léeg-léeg jours yi naxekat yi def dañuy jël bal bi ñu ngay ñëw ñu xàcc. ba seen loxo yi nekk ca kaw fekk duut nañ la dem nañu duñ duñ dóor dóoruñu dóor ba dem na défenseur yi dem nañu mu tourné ni ñu gis caaxaan dóor na ko suñ dóor di paas di wàññeeku dem xam na dugal na bal parce que yaram bi bala muy dellu si waat fekk na bal dugg na léeg-léeg gis ci ndigg yu ci dam waaw yaa noonu la Seydina Muhammad tamit ñun day amortir day amortir mbir mi suñu bàyyeeg wax ci wax dëgg rek musiba am moo tax mu intervenir nekk suñu diggante ak yàlla waaw kay nooyal ko lépp ñun su nekkoon ñu ne yàlla kat kenn waxatu ko waaye li ci yéen a ngi dugg moo tax mu neex moo tax nga mën a toog fii moo tax nga mën a toog fii di jaamu yàlla di def lu la neex mais yàlla sëpp nag ñun ay bagage yooyu déedéet déedéet déedéet yàlla ëpp na loolu waaye Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom la def suñu diggante mooy amortir ah may yi mooy amortir xam-xam yi mooy amortir jaamu yàlla yi xoolal julli julli julli julli ni mu fooree ñaata julli la woon avant ñaata julli cinquante julli yonent bi di nga amortir rek ah dégg leen ma yonent bi nga amortir rek su jëlee amortir ba ci yàgg xaaj ci bëgg a dóor mu diis mu demaat fekk. suy dóor moom bu nekkoon moom mën naa dóor da day dugg waaye xam na ni ñi nekk ci ginnaawam su dóoree dafay wàcc bal bi te bal bi vitesse bu mu ñëwee ñoom suñu dóoree mais ca ginnaaw lu jëm ca gradin ya ca amphithéâtre ya lay dal day génn ñu stade bi dem mu dellu amortir ko dellu amortir ko dellu amortir ko dellu amortir ko dellu amortir ko dellu ba mu des juróomi julli ñu ne ko demantal ko mu ne déedéet rus naa rus naa loolu ku lay wàññi cinquante ba mu des juróom nga mën a jël sa juróom nag wax yàlla loolu ngor maa ngor maa ngor maa waaw xam nga ñoom bàcc yi noonu lay def xam nga ñoom ñu ay teelu man ah, ah, a kii xamul li xew ci réew mi xaaral xaaral soo ñëwee ni ñu def ah luy seetaan sëñ bi ah man de damaa bëggoon benn kii rek ñaari t-shirt yu baax laa bëggoon rek ak benn short ak benn jean daal ah suñu loolu dañ doon dara ah loolu du ma yëg teeloon yëg sax li jëm ci ko xanaa dëgg dëgg dëgg bu dëgër bi rek waaye loolu moom moom du ma ko teeloon yëg taxaw naa ci ak man sax sama bal sax jàll na balam demul de waaye kii ni keneen laay jaayal sax gis nga moom lay amortir ba nga wàcc bu baax ah man alaay ñun léegi rek laa jëm sama laa ilaha illallah ah moom lay gën a amal ci léegi naa sabi ne man sabi waaw man mooy sama dund amal ci la encore léegi nag comme lay gën a rendee nag mooy ca prix ba ah, xam na ni t-shirt bi moom mu ngi ko jëndee fan fanweer la ko jëndee léegi pour pour pour amortir la kersa dugg ci yow daan la ah surtout bi de quatre mille cinq cent lay lay jar quatre mille cinq cent su ko defee nga def ah, ah si quatre mille cinq cent bari na de man damaa nekkoon ci nangam nangam nangam ah waaye suñ bi dëkk bi nangam nangam mu ne ah baax na kon suñ bi yow kenn mënuñoo weranteeg yow mënuñoo wax dëgg yàlla waxaale bi sax neexuma ah kon baax na kon nañ ci mille cinq cent yi lu ci def trois mille nga ah suñ bi loolu bi trois mille a na de man def dëgg yàlla mu ne ah waaye jëlaat walla ñu jox naa mille francs yi dama ci bëggoon def naa mun laa sëñ bi mille francs yi maa ko def addiya ah, ah, man duma ko waxaatee mu wàññi ma baa loolu ngor la nga génn seen mille francs jox ko sooy génn di dem rek mu ci allo euh, kii ak saa am naa ko ma ren di fii léegi sama t-shirt bi ma jëloon ko juróom mille francs laa ko jaayee mille te fi ne nii kat jàpp na ni defal naa ko addiyee juréy toj naa bopp bi noonu la sallallahu alayhi wa sallam def ak Moussa alayhi salaam Moussa ne ko déedéet yow lii maa ngi ko doon jëndee cinquante ñu may wàññi di ma wàññi ba mu def ma demaat lu may du ma dem du ma dem yàlla na yeneen bi jël jëlal fii juróom comme indi nga ci loolu wax jooju am na fi jëlal fii juróom ku ko ci def ni mu ko bëggee man yàlla def ko comme yow ni nga koy defee yow Muhammad mu am yoolu ko def cinquante jeex na yeneen baax xoolal wàññil nañu coono ji ba noppi te wàññiwul yool bi valeur bi daa wàññil nañu coono bi te wàññiluñu valeur bi su wàññi woon coono bi ba noppi wàññi valeur bi su boobaa mën na wax te mën naa bari waaye daa wàññi coono bi nga xamante ni cinquante prières nga waroon def ci journée bi mu wàññi ko ba muy cinq te cinquante cinq prières yooyu ci ci ci wàllu p PCM ci PCM ci yàlla moo ngi am valeur valeur spirituelle wu cinquante prières yu yàlla nangu loolu moo tax ku dul julli safara nga jëm c'est ça soo julli jógee moo dëkk julli julli dama la yonent du la ramm xam nga yonent su mën ko ramm yàqu nga yonent bi du la ramm <laughs> tribunalu yàlla nag su fa yonent bi mën sa plaidel kenn su yeboo nga def na waaja defoon moom policier la ba mu tojee dëkk ba ñëw coow la àgg commissaire ba xam nga moom mënu ca dafa waaxu woo morom policier am ne ko tëj ma ne ko tëj ma mu ne yow mu ne ko dama tëj ma mu tëj ko mu toog xam ne ni mën ta rëcc yeneen bi ku mën ta rambu kan moo lay rambu am na yoo xam ne bu dee dugg sax ci ci jéem a dugg ci stade xalaat yooyu da di gaañ dama ne yonent du la ramm yonent bi du la ramm waxantuma la ak saxaaba waxantuma la ak wuli kenn ku dul jullit sa nga jëm kenn du la ramm xam nga lu tax xam nga lu tax bokkoo ci liste bi dix-huit jours yi yi yi convoqué bokkoo ci bokkoo ci onze waaw ku bokkul ci onze yi bokkul ci dix-huit yi bokkul ci beneen am na lim bu gën a gànda bokkul ci lim ne moom dañ koo sanctionné lu lay sanctionné est-ce que yow di nga am carton rouge est-ce que di nga am carton jaune bokkul ci feuille de match bi BFM bi ngeen doon def mais candidat yi am seen convocation ñoo koy def waay ñi def bac mooy ñi ñu convoqué jox leen convocation de def bac Babacar Ndiaye mi di def bac su demee foofu dañ koy jàpp parce que danañ di wala day jàppale ci jullit jéemee yaa nga fa toog nag li wane ni yaa ngi mooy julli li tax li tax doonul julli yàlla yóbbu la sawara lakk la kenn du la mën a ramb c'est parce que fa mu jógee moo tax imagine leen ñi xola xola xola yow yàlla ne la laalal cinq prières par jour nga bañ waa imagine du la joxoon cinquante prières te dara yàlla nee na innaha la kabiratun wa innaha la kabiratun yàlla nee na julli dafa diis waaye mu ne am na ñu diisul ci ñoom illa ala alxaashiina alladina yadunnuuna annahum mulaaqu rabbihim wa wa annahum ilayhi raaji'uun ndeysaan yàlla ci yàlla boole yàlla nee na julli lu diis la dëgg la julli diis na waaye mu ne am na ñoo xamante ni diisul ci ñoom mu ne mooy ñi nga xamante ni gëm na ni gën a dajeg yàlla dajeeg yàlla dégg nga dajeeg ku ku jëm nga dajeeg yàlla hmm. xuma la tax ay siburu rek siburu rek soo dajeeg moom xam ni doo dara siburu ñaay siburu nii malaria siburu <laughs> siburu rek léeg mu jàpp la ba nga géew nga nga wax ci biir xol xam ni doo tus te kooku jaamu bi yàlla la sibru sibru sax ëpp na wànnent rek loolu am na ñu yàlla dafa bëri yërmande mais am na ñu bëri fii ci mi man ndokk ba yàlla yàlla rek la mën a doon ma yàlla am na yoo xam sama ko def ay sibru ay wànnent yooyu laa lay teg ay salaam yu tagg doo wax looy waxati looy waxati pour waa dem looy waxati pour sukkuru bay toskati looy waxati xam nga réewante gi ñuy waxee ci yàlla ak ci yonent bi di di di di yëkkati seen i mbagg di puukarewu yaakaar ni ñoom ñoom moom bi di dox di xool ci kaw même kuy riir ci arrage te yoruñu jàpp fan nekk yoruñu jàpp suñ moro la ko wax xolo ko du ne woon caxee seen biir ñu xam ne duñ tus bëñ nopp wallaay ndeysaan futantaan rek benn kàpp ndaw li may nekk lycée benn benn benn benn sunu mbokku élève boobu xam nga léeg-léeg def ci bëri ñoo xamante ni dox dox lu li leen ci yàlla mënoo dafa dox dox lu rek wax wax yi dox dox lu waaw ah yàlla du jum ba ma dégg ci waxtaanam mu ne ma sëriñam yàlla la yàlla def ci semaine boobu semaine boobu xew-xew am ñu yebal ma ca ca sëriñ boobee ma bokkoon ci délégation ba waaye ba ma toogee kilifa bi ma àndaloon moo ngi déyanteeg sëriñ bi sëriñ bi naan ko jamono yi yëpp jënd ma mu lu ko man ko dégg man waxuma ko de. maa ngi dégg ñu koy jooy ma la te kooku laa dégg fii ab élève naan yàlla la waaye biñ ñëwee keroog fii lundi ah, mel na ni moom rek am ci réew mi wallaahi meloon moom rek laa amul xam sama kàddu dafa mel ni sama bopp ak léegi yëpp moom ngi résumé wu ci ci moomu la moo biir bi daw laa ilaaha illallaah waaye mujj tuut wallaahi al-aziim ñu ci naan tuub ma ne ko loolu ngay wax tuubal tuubal ak yàlla tuubal ak yàlla wax ëpp na bu dee xaal la baaxul bu dee yëg-yëg la baaxul bu dee xam-xam la baaxul lu mu mën ci doon baaxul waaw day saan yàlla yàlla la jaam jaam yàlla yàlla dimbali ñu ñëpp yàlla bu ñu dugg ci benn détail yàlla bu ñu yàqu yàlla bu ñu yàqu lépp yàlla bu ñu yàqal kenn yàlla ñu yàlla suturaal àdduna ak àllaxira yàlla ñu yàlla téye suñu xol téye ñu suñu ngëm buñ ko bokkaale kenn buñ ko bokkaale leen buñ ko bokkaale fenn bi jaahi nabina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kon yëf yaa yàlla jamono bu nekk day wàcce ay yërmandeem ak xéwalam ak teraangaam ngir nit ñi mën cee dëgg mën a defarwaat jubbanti seen i dox jubbanti seen i doxin jubbanti seen mbir ba duñ dajeeg ëllëg yàlla yàlla am fu mu dëgg ngir yóbbu leen aljanna ndax ñun ñëpp yàlla loolu la ñu bëggal ñu dem àjjana moo tax mu yónnee yeneen fii cent vingt quatre mille prophètes kii am na mu bëgg cent vingt quatre mille ndaw mag mu toll ni yàlla muy yónni ci yónni benn rek doyoon na waaw benn yeneen doyul woon mu wax xoolal mu jël lu mel ni alquran wàcce ko Seydina Muhammad ba noppi wax bi ñu ko façon bi ñu ko waxee léegi-léeg man damay liir alquran dama naan daal nit daal moo jëlee ko ku toll ni yàlla di waat. xam nga nit ñi loolu ba ko wala asri yàlla ngay waat ku toll ni yàlla di bëgg délivrer message ci jaam yu doy di ni ñun ay jaam ay jaam yoo xam moo leen bind yu yu doy di yoo xamante ni yàlla di waat maam yàlla maa ngi waat yàlla warul woon waat maa ngi jéggalu sax ci li wax yàlla kenn waru ko wax li muy def waaye doomu aadama ay jaam la jaam ab sangam war sa waat ci kanamam ngir mu gëm ko dégg ma sa duy wax ak yow fekk waatul doo ko gëm am na tuttiwu am na wal asri wa maa ngi waat man yàlla allahu akbar والشمس والليل القارعة واصلة الحاقة واصلة والضحى yow kay yow kay àggale yow laaj soo jëlee sa téere alxuraan di nga gis waaye dina ci yëpp wow waat yooyu yàlla lay waat xoolal wa shamsi wa duhaaha wal qamari idaa talayha wan nahaari idaa yàlla ngay wàtte idaa jallayha wal layli idaa yaghshiha was samaa'i wa maa banayha wal ardi wa maa dahayha wa nafsin wa maa sawwayha itam ku toll ni yàlla moo ngi waaj te ki ñuy waxal ki ñuy waxal bu dara ah du dara waxtaanee woon naa ci conférence bi fii ki muy waxal jarul laaj sax sax waa pour la loo xamante ni mën nga julli du taqee ci nit du mën a julli mën a jàpp kaani mën a wër kaaba mën a dugg ci jàkka mooy ndox ma nii <laughs> soo la taqee li ngeen raxas ko wa tara falyanzur al-insaanu mimmaa xuliq xuliqa min maa'in daafiq waaw yaxruju min bayni sulbi trompe yi ah wa taraa'ibi waaw waaw hmm? dox dox bu sori waaw nga mu daggee ko fii ci dugg bopp bi di wéy di dem ba àgg ci sa sa awra chamboulé sa yaram yëpp jaxase sa lépp xam ne toog penku ak sowu mu génn yàlla bari doole doomu aadama la la bëgg a wan ni léegi doomu aadama kenn mënu ko bind dul yàlla loolu moo tax mi di ñëw mënoo xàmmee penku ak sowu mënoo mënoo prononcer benn mot normalement xamoo dara lu la laaj doo ko xam parce bëgg a wax ne la bindoo de yow wut bànneex moo la taxawoon a jóg waaye lii nii semence bii lii man la man la to waa léegi waa la nekk sax ci nit moom externe man yu fan la nekk anamu anamu <laughs> anamu ak sori fa ko yàlla denc moo tax gis doomu aadama foofu la ko foofu fii lay dajee ko suy génn di dina yëg dogee fii nga xam ni waa jaa jóg ay nit dafa war a di dal di wàcc boppam di wax ndànk def di simple di modeste parce que fal yanzur l'insaanu mimma xuliq xuliqa min ma'in daziqin fal na xool ci bëtu kawteef ak yéemu al mimma xuliqa ci ko bindee xuliqa yàlla nee na bindeef ko moom min ma'in ci ndox daziqin buy jëñu boo xamante ni suy dikk day mel ni day mel ni day mel ni moteur moteur lu muy def waaw waaw góor day mel ni da nga muy bañ day tub nii lay def noonu yàlla nee ndox mi mu bindee doomu aadama nee na nee na lay génnee mu ne doy taalee oto ci waaw kay gis noonu muy def noonu waaw c'est l'exemple ma ngoog defoon nan la garab normal bi nan la di da ngay bës point mort bës fan li ci góor bi nu tudd embrayage après nga def nag nga dugal bi def léegi nag soo ñëwee le contraire defoo point mort bësoo embrayage ah, def ko premier bi def ah. taal gis nga oto bi day mel ni ku ñu ba ma yàlla nee na noonu la ndox ku góor ki di génne maa un yatadabbahu nii lay def day kenn di di dem mel ni dañ koy ci ginnaaw xam nga loolu lu muy wane mooy yàkkam ci doomu aadama leen waxtaan loolu donc loolu doomu aadama mu il faut mu yàkkam ci ay degré la nag ñii dañoo yàkkam ci lool ñii yàkkam ci tuuti ñii nekk ci lii ñii nekk ci leen ma kon doomu aadama bi li ko war ci digganteem ak boppam ci digganteem ak boromam mooy muy wàcc toujours di nangu ne moom nekkul lu dul jaam ci yàlla subhanahu wa taala te ku nekk ci jaam ci yàlla subhanahu wa taala waroon nekk lu dul ci la la la la sang ba bëgg mooy yàlla subhanahu wa taala xam nga loolu moo tax seen maam laaj Muhammad bi radiyallahu taala anhu bërki démb bi ko waa sama ni ñëwee maa ngi koy wax ñoo nga ko topp ma ne ko moom niveau bi muy yëkkati ay taalibe taalibe bi day am problème day problème xam nga léeg-léeg nga gis ci entraîneur yi <laughs> entraîneur yi dañ ci seen début du ñuy commencé di recruter xam nga nu ñuy def physique rek la ñuy day dawloo nit ñi rek xam nga loolu pour lan la pour dàq dàq wàññi groupam tous les paresseux tous les nonchalants tous les yambar ñëpp dañuy commencer naan sama xol bi day metti sama tànk yi day metti sama subi bi day metti man de nee nañu woon nangam nangam sama kii bi ulcère bi day metti nga commencer xool muy wàññi di wàññi ñaataa ñëwoon soixante dix lu bi def vingt vingt cinquante deux vingt ñëpp daw nañ ko defee nag mu soog a xool nag ci ñooñu nan nga ciy génne équipe am jël ci xool te ñooñu ban système gi noonu la yàlla defal ñun de. koor gi gisoo leen jàkkee ni mu feesee gisoo leen jàkkee ni mu feesee nan dem dix jours quinze jours imaam bi dootul gis ku mu waxal kenn dootul dem pourquoi parce que fukki jours yi njëkk yi mais vitesse la endurance la léegi nag ñu amul foofu ñëpp dañuy daw ñi nga xamante ni koor moo leen di jàkka mais duñ defee dix jours dem toog dem ñibbi dinaa leen dinaa leen gën ataaya ñi nga xamante ne nag koor ak ñàkk koor ñu dem jàkka ñooñu dañuy continuer dañuy continuer mooy ñu ne fii dugal champion championnat kii bi ñëw nawet daal di ñëw lu ci yoonam lu ñu wuti fees na pare na day ñëw méncee lay def su ñu nee wax lu leer def lu leer gars yi di xooxat ñu di jooy ci terrain bi moom muy soog a commencé di sonn. fekk jënd la loolu mooy mooy jaamu yàlla jaamu yàlla du benn moment du benn heure du benn c'est système perpétuel continu buy daw chaque jour chaque minute chaque instant man leen alaaj mu mud radiyallahu li taxoon ànd ak moom ci wàllu yàlla jafe parce que jaamu yàlla bi mu lay invité alaaj mu leen du jaamu yàlla jamono jaamu yàlla du saxla te doo ci boole ay kàddu wax du bëri déedéet sax di jaamu yàlla rek su guddee gaa yi di nelaw nga toog soo xëyee suba doo fa nekk di nelaw da ngay doxi say soxla dem jàngi say jàng lijjanti say bagage ah dem jàkk ja wasifa wér bi ci nit toog metti système boobu gaa yi bëgguñu ko hmm, bëgguñu ko liñ bëgg mooy détail coow fooyee julli fooyee waxtu julli nga ne lali werante xas kii toroxal kii bongo ndax nit ñi soo ñëwee ñu yeewu une heure fekk billaahi wérdul naafilawul doon seetaan film bu fajar <laughs> doon seetaan film ba fajar ak lekk neen wallahi eh, kilifa bu baax ma ne ah man sëñ bi man neem rek neem rek <laughs> wallahi <laughs> keroog damaa reeba daal damaa ngi dégg taalibe yi naan sëñ bi du taali bi billaay ay bi nga sëñ bi ah, moom nelaw moom déedéet bokku ci mbiram bokku ci mbiram moom moom am na yu ñu defee kafe am kenn doo ci mbooloo du nelaw daal nee nañu waaw <laughs> te moom fi mu mooy na toom ak neem wallaay soo ngi bi jël marabu la mbooloo ma ko topp ba wallaay

seytaan ñu mu ne ma ah man sëñ bi neem rek xam nga bale dara xam nga kii yëpp dabar ak kii mu dabar dabar dabar moom it seytaan seytaan ndaw si ndaw si kapuur ñu ma ndaw si kapuur nag moom mooy ci dàq ci endo yi ndaw si kapuur ah kon ko kii moom moom moom moom ko duma ko bàyyi mukk mu jàll seytaan ndax yooyu loolu du cëriñ de cëriñ de maam laaj daan na ko doomam yi de suñ ñëwaan foofu naan ko papa dem nañ ci bërëb sàngam jox nañu fa addiyaat raamal nañ ñoog nangam nangam mu ne ah baa doo lekk addiya yi defe naa ne nelaw <laughs> ñëpp ne yàgg wallahi alazim ah ku ci jaamu yàlla de di di yàlla jaamu yàlla yi de ëllëg daal yaakaar la nga taxaw foofu nan moo nga fiyeeg naxee mbaa yeeg damaa tardé damaa kii yoon nangam nangam damaa mun sedd ak munumaa kii dama am insomnie loolu du lay de góorgóorlu leen bu ëllëgee ku taxaw di wax te kanam yàlla yàlla jox ko ndigal mooy njëkk a dindi yéen de loolu moo solo de wallahi alazim fekk naa fu mu koy ay ñoom jóor ko billaahi billaahi danañ ko doon ko déglu lekk at nelaw ba fa daal déedéet ëpp naa def yàlla na kon doon xéewal doon sutura yi jaay nabina Muhammadin sallallahu alayhi ko defee comme wax ji du jeex waxtaan wi du jeex te continue ñoo ngi dem ci yeneen yi ruq incha bu ci rek dañ ciy barkeelu tuuti dañ may léegi dama ci cinéma waxtu jot na incha allah kon incha allah du euh, beneen yoonee ñu àggale waxtaan wi àggale thème bi incha allah ndax lépp fooy reposé ci xol Seydina Muhammad li mu rawee lépp mooy xol comme ku bëgg defar tamit sa xol rek ngay defar te jotaay yii mooy defar xol tudd yàlla yi sikkar yi ñaan yàlla yi mooy defar xol yàlla yàlla defar suñu xol asalaamaaleykum wa rahmatullah yàlla yàlla fay yàlla bàyyi ñu ak